agsi woon nañ fi nga xam ne ci la xare bi jafe ba ni nga xamante ne ci jullit ñi daal dinañ ci faat ñi nga xamante ne nii mooy Mihjaan ak ki nga xamante ne kon mawlaa ci Seydina Umar ibn al-Khattab nga xamante ne moo doon jaati géem waaye faat nañu Haarisa ibn Suraaqa benn jeune la woon boo xam ne moom daa nekkoon ci ñi nga xamante ne ñoo doon dox te doon nekk doon garder ñi doon garder ci arrière yi ci lañ ko faate ba muy naan ca ndox ma waaye gis nañu tamit li nga xam ne noonu lañu faatee ci kilifaay Quraysh yi Abul Baxtar ibn Hisham bi nga xamante ne nii noonu le la dajee ak ki nga xam ne mooy al-Mujazzir ibn Ziyad al-Balawi rahmatullahi alayhi wa radiyaan naka noonu bi xare bi tàngee noon nag tàng noon waxoon nañ la malaaka yi dañoo agsi fekk nag xam nga Iblis moom da waxoon na gaa yi keroog ba ñuy génn waa Quraysh ñëw bi ñuy ragal naan waa Banu Bakr bu ñu génnee wóorul parce que dañuy dal suñu ginnaaw daal di saccage Makka dal ci màkka te bu boobaa du baax Iblis ne woon inni jaarun lakum ñëwoon daal di woon jël forme Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum te temps yooyu moom Suraaqa tuubagul woon léegi nag dafa génnoon ànd ak ñoom ci xare bi. mi nga xam ne nag ànd ak ki nga xam ne mooy frère Abu Jahlin di alxaaris ibn Hisham moom mujj na tuub alxaaris frère abu jahlin bi mujj na tuub nekk jullit après waaye jamono jii mook abu jahlin ñoo àndoon bokk na ci ñëwoon ci armée Quraysh bi moom mu ngi àndoon ak ci biir xare bi mu ngi nekkoon nag ki nga xam ne iblis la nekkaloon waaye iblis daa jëloon forme ki nga xam ne mooy Suraqatu ibn Malik ibn Jushum sayyidu banu Kinaana wa waa banu Mudlik bokk ci waa banu Kinaana léegi nag dañ nekkee noonu mu xaw nañ la malaaka yi dañoo ñëw comme nag bi mu gisee sayyid xam nga waxoon nañ la ci jotaay bii weesu li yonent bi alayhi salaat salaatu wassalaam doon wax Seydina Abu Bakr naan ko yaa Bakr naan ko abshir bëggal naan ko ki nga xamante ne nii hada jibril ataaka nasrullah hada jibrilun mu'tajirun bi amaama axidun bi inaani farasihi yaquuduhu ala sanaayahu naqa naan ko bégal yow ki nga xam ne yaaya siddiq ataaka dikkal na la nasrullahi dimbalul borom bi dikkal na la yow abu bakrin radiyallahu anhu man yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa la koy wax ndax seydinaa jibril a ngi daldi muuroo li nga xam ne enturbané li nga xam ne benn benn li nga xam ne benn benn kaala la kaala woo yor fasam di ko di ko di ko di ko wommat nga gis ni nga xam ne noonu la poussière bi jógee kon nag loolu la kon nag bi nga xamante ne nii moo tax ci beneen riwaaya bi mu ne ko hada jibrilu axidun bi ra'si farasihi alayhi adatul harb mu ngay jibril la ngi yor li nga xamante ne téye ci laxaabu li nga xam ne mooy fasam yi mu ngi yor li nga xamante ne mooy matériel de guerre mooy arme bi nga xam ne moom lay xaresee kon malaaka yi dañ cee participer Iblis nag comme que moom day gis lu gaa yi dul gis ba mu gisee malaaka yi waaye yow la ne rek daw bi muy daw sa kii da ko téye quoi mooy <laughs> al-Harith ibn Hisham di ko téye naan ko waa Suraaqa foo jëm ren mu daal di koy maajeeri kay tën dóor ko benn dóor boo xam ne nag ne inni ara ma la taraw inni axaafu allah rabbal alamin ne man Iblis damaa gis loo xamante ne nii yéen gisu ngeen ko. yoo naaw ba daal di tàbbi biir géej la dal moom Iblis ndax jàppoon na ne hii ñoom Jibril ñii de bés buñ ma fi fekkee dañ may faagaagal noonu la def kon nag moom Iblis noonee la ne naa ne kaani malaaka yi nag keroog nag ñoom ñu bari lañ doon faat ci gaa yi voilà moo tax comme ñu la ko waxe woon am na benn waay boo xam ne moom nee na damay daw du topp bi yéefar jekk rek am benn dóor bu ma dégg mel ni yar buñ ko bàcc yéefar bi léegi ba may laata may jege rek waa ji moom sedd ko quoi ma xam ne ha kii moom sawaay <laughs> ci kaw du man quoi ba pare mu dégg am ku naan am wax bu naan aqdim hayzum naan gaawal jiitul naan ko rëppatalal na gaaw naan alif comme alif quoi hayzum benn fas la woon fasu benn ci malaaka yi am nañu ne mooy fasu seydina jibrilu alayhi salatu wassalaam léegi nag bi nga xam ne ci la demee noonu xare bi tar lool yonent bi alayhi salatu wassalaam daal di génnaat duggaat ci biir yéeféer yi daal di jël li nga xamante ne tibb benn ci suuf daal di leen koy sànni ne shahatil wujuh keroog fàtte nañ ki nga xam ne moom la joxoon drapeau bi mooy seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu ta'ala anhu wa arda ndax yonente mi alei saatu salaam bu doon takk xare même bu dee mu ngi fi da doon al drapeau bi daa am ku mu koy jox seydina Mus'ab ibn Umayr ash-shabul taqi an-Naqi radiyallahu anhu min bani Abdiddaar moom la ko joxoon moo yoroon drapeau yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la nag xare bi daal di tar léegi nag yonent bi alayhi salaam jël benn tibb suuf sànni leen ko ne lu wujuh comme na nga xam ne xam nga loolu la waxoon ne tamit mooy ci ñaari xare yooyu la ko def mooy suuf si bim dalee dalee daanaka ku ne laa wax suuf sa laal na la gaa yi ñu commencé leen di leen faat. xam nga gaa yi jekki nag Quraysh jekki gaa yi di naan ci am ñoo xam ne ci waa Quraysh dañoo daw di dem ci mbalkama di naan léegi yonent ma lay sarsam ne bàyyi leen leen de toute façon yi fa naan ñépp ñoom ñépp lañ faat après ba mu des Hakim ibn Hizam moom kese moo ci mucc moo tax ginnaaw Badar ginnaaw ba mu moom bu doon waat da maa ngi wàcc ki nga xam ne moo mu muccal keroog Badar si non dee woon naa bu yàgg muy borom bi tabaaraka wa taala léegi nag bi nga xamante ni noonu nag la mbir mi nag mooy xare di tar lool xol léegi nag ana waa ponkalu Quraysh yi moom jullit ñi jàpp di faat ci quoi Quraysh ñu bari léegi nag Abu Jahl gis nga keroog bi Suraaqa demee Suraaqa noonu xam nga wax nañ la dafa fëgg benn maajeeri ki nga xam ne mooy frère am ni quoi duur ko tël daw ne ko man gis naa lu mu gisul léegi nag Abu Jahl bi mu gisee Suraaqa dem mu naan nit ñi hee naan leen laa yaghurrannakum bu mu leen wor xidlaanu Suraaqa mooy gis nga la déception gis nga bu mu leen wor ko li nga xam ne la trahison ngeen Suraaqa mii war gi ñu war ñëw ba ci xare bi sang bu toll ni moom mu daal di daw nii non bu mu leen war te nag man nag Abu Jahlin maa ngi leen di wax non ne leen nag ne leen même même Utba ñu faat bu mu leen bu mu leen jaaxal nekk nag ci kaw fasam nag di cëppi cëppi nag gars yi war ko mais Abu Jahlin caaxaan loon def parce que dafa jël gars yi mooy ci digg digg armée bi la ne yépp wër ko nga xam ne mooy pour nga accéder ci moom du yomb moom ba pare doom ji wër ko quoi doom jeeg ñeneen Ikrima ibn Abi Jahl nekk ki wetam gaa yi nag moom nag muy muy jaay le zéro quoi li tëb dal naan gaa yi xool leen non bu leen yàkkamti bu leen Suraaqa mi trahir gi mu leen trahir bu mu leen bu mu leen mati waaye faat gi ñu faat ki nga xam ne mooy Utba ak ñoom Shayba ba bu mu leen bu mu leen bu mu waa Makka mu tax ngeen ñàkk yaakaar c'est que dañoo yàkkamti rek xamuñu dañoo yàkkamti moo tax ñu faat leen noonu ma pare naan nag man nag gis nga li ma leen di digal Abu Jahlin bu fi kenn faat kenn sax jullit ñi bu leen leen faat xam nga lan laa bëgg da ngeen leen jàpp par kenn kenn voilà jàpp leen ñu yeewu leen tey bu leen leen faat ay wa dugg leen ci xare bi man Abu Jahlin maa ngi leen koy wax laa wax léegi nag ni ngeen di def mooy jàpp leen leen ba ni nga xam ne ci lañ leen di jàpp bañ ne moddu daal leen yeew nga xam ne mooy buum yi rangale leen tey instruction eh, lool laa joxe comme ndigal soxlaatuma sax ñu leen di faat nañ leen def ñoom ñépp ay prisonniers waaye mu ngi noonu man Abu Jahl loolu laa wax léegi nag bi muy wax loolu léegi nag am benn ñaari kii comme ni ko xaw Seydina ah, ah, Abdallah kii Abdurrahman ibnu Awf radiyallahu anhuma nettali bii nag mooy bi nga xam ne mooy du dëgër même bu dee ne al imaam al haafid ibn Hajar ci al Fath fexe na daal di dajale wax yi mooy Seydina Abdurrahman ibnu Awf radiyallahu anhu wa ardaa nee na keroog Badar daal affaire bi dafa tara tara tar waay waay xare bee ngi tara tara tar léegi nag Abu Jahl nee na ma jekk fi ma taxaw noonu rek am ñaa ab ñaari jeune ma gis ñaari jeunes yoo xam ne man ni ñu taxaw wóoluwuma leen dara ci jullit ñi lañ bokk quoi léegi nag di nga xam ne nag noonee la demee nee nag ma jekk rek kenn ci ñoom daal di ñëw ci man man ki nga xamante ne man maay Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu wa arda kenn ki daal di ñëw déy ma déy ma yaa am ee ñëw sama baay tëx man abu jahlin dama doon laaj kan mooy abu jahlin ci yéeféer yee ñuy seen ci biir nii xare bi nii kan moo ci abu jahlin moo laa bëgg xam ma ko waaye yow loon ngay doy abu jahlin mooy doy abu jahlin mu ne dégg naa ne xabaare nañ ma ne da doon day saaga di ŋaññ yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal wallahi sun bi ne ko man waa ngi wat ci yàlla gis nga bu ma ko gisee abu jahlin maa moom buñ gisantee ku gën yéex yaay dee ëppal rek mooy ku ku vigilant wul ci màngoom yaa njëkk dee léegi nag nee na bi ma waxee lool may xool ne rek beneen jeune bi ñëwaat moom itam beneen jeune bi keneen ki dal di ñëw daal di may dee tamit ci nopp ne ma yaa am mu wax ma daal li kee wax ne moom itam Abu Jahl lay seen ma ne ko waaye yow itam nan ngay doy Abu Jahl mu wax ma li kee wax léegi nag nee bi nekkee noonu rek ma gis Abu Jahl man man man Abdurrahman ibn Awf ci biir xare bi ci ci biir Badar ci xuru Badar muy cëppi cëppee ka tëb gaa yi wër léegi nag ma ne gaa yi ma ne ñaari jeunes yi ne leen eh gis ngeen kële ñu ne waaw ma ne seen waa ji ñu leen doon laaja nga le amul jëf li na nga le gars yi daal di koy ne nee na gis nga man xaw ma gars bi ma leen ko wanee ak fi ñu tëbee ci kaw ma gars yi mooy ñaari jeunes yi dañoo tëb ci kaw abu jëlin ni ko ca dóor ko ay jaas ca ca ca daal koy fat abu jëlin jóge ci kaw tal kii bi gëlee gëleem gi mu waroon ak kii bi war waay wi ne dëll ci suuf gars yi dóor koy jaasi mais nag deewagul woon gaa yi daal daw léegi nag ñu daw dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ñun gën a gaawee ku nekk di daw ci ñoom ñaar naan xataltu abu jahlin waay waay man mii de daal dinaay faat abu jahlin ñaar ñooñ nag ñoo doon moo doon mu'al ak muawiya ibn afra ñoom la woon loolu mooy li nga xamante ne noonu la waaye euh, lii nii ki nga xam ne mooy fekk abu jahlin nag nii ñu ko def deewagul woon léegi nag moo tax ñi nga xam ne kanta lii mooy li wér kanta après nag la Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi xare bi jeexee la ko yenn tibaale saa saa ndox comme ni nee ci sax yi mu ne ana kan moo may xoolal nan la Abu Jahl def ndax gaa yi waxoon nañ nga rey nañ ko mais nan la mujjee. daan na mujj dëgg-dëgg léegi nag am abu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu daal di dem daal di koy fekk ci biir di wër ci biir ñi ñi feebar ak ñi ñi ñi gaañu ñi blessé ñi gaañ ak ñi rey nee na ma gis abu jahlin fekk dese na ak dund deewagul ma ñëw ne ko ha yow yaay abu jahlin yow yaa <laughs> Abu Jahlin yaa ne nii mu naan ko wayow <laughs> nee na ma yéeg ci kawam naan ko hé yow Abu Jahlin yow la mu naan ko yow xam nga ne fi nga yéeg fu jege fu sori la yow fu fu naqaree yéeg mooy ci man mii nga yéeg ah yow yow sàmmkatu gëléem su ndaw su dee si nga doon léegi wax waxu waxu waxu xeebaate yooyu ne ko nag ma dama lay laaj ana tey sax kan moo am ndam li nee na mën a ko lillaahi wa rasuli lillaahi wa li rasuli yàlla ak ndawam bi moo ko moom nee na laa ma ne ko ma ne ko ma ne ko ah zakallah am na Ibn Mas'ud ne ko ne ko ah yow aduwullah noonu bi yàlla bi est ce que borom bi daal dina lay daal dina lay gàcceel nee na Abu Jahl naan ko looy lu ngeen di balballu ci kaw koo xamante ne nii man lan la ñu wax gàcceele ci koo xamante ne nii ay mbokk ma ko rey mooy samay mbokk ma rey ah ala yow noonu voilà mu ngi noonu léegi nag Abu Jahl noonu Seydina Abdullah ibn Mas'ud daal di koy jekkali loolu moo tax nag mi nga xam ne mooy kon ñoo ñële ñaari jeunes yële ñoo ko faat mais mooy buñ sax day radiyallahu anhu ñëw jekkali ko bii di ñëw nag dinañ ñëw ci riwaaye imaam ibn Isaaq ci faatuk Seydina Abu Jahl mu bon waaye bu wuteeg lii tuuti même bu dee daal Haafid ibn Hajar fexe na leen boole wallahu ta'ala